بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci nantaam bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi woon ba tey kon ci tafsiru suuratul ma'aarij ci suñ jotaay bi weesu jotoon nañ ci wax euh, li nga xam ne moom moo aju euh, ci mbëmbëstal ak euh, wala boog fàttali ak jàpp mbaxana ci li nga xamante ne mooy jotaay yi weesu Eh, ak eh, rawatina ci aay yi nga xamante ne ñoom ñooy aay yu mujj yi nga xam ne moom lañu jotoon a gis te mooy fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe wa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal insaana xuliqa haluu'an idaa massahu ash-sharru jazuu'an wa idaa massahu al-xayru manuu'an illal musalliin sadaqallahu alazim eh, ah, mooy innal insana naka doomu aadama maanaam naka nit xuliqa dañ koo bindee nekk koo xam ne halu'a kuy caalit la ku mën a caalit moom caalit googu ma mi feeñe mooy iza saa yoo xamante ne massahu laal na ko asharru musiba wala lor rek mu nekk koo xam ne jazua ku ne la waaye wa iza saa xam ne massahu laal na ko lu mu ndaw ndaw alxayr lu lu lu lu baax am amu àdduna rek manua mu nekk xañaakoon kon gis nañ ni ñaari caractères yooyu ñaari jikko yooyu mooy doxalin yooyu ñoom ñooy caractériser doomu aadama kon nit mboole mi nga xamante ne euh, moom nattuwaayo mën na koo nattee ci jikko yu mel noonu moom mooy nan la mel ak fu fekkente ne euh, lu baax am na ak wala boog lu bon xew na maanaam moom jikkoom nan lay mel ndax euh, mën na résister mën na taxaw mën na gis ne euh, moom kat euh, lii mi ngi koy dékku te ndax dina ci am doxalin wu rafet waaw wala déet doxalin yu rafet yooyu ñoom ñooy caractériser nit ki ñoom ñooy tax ñu mën a xam ne nit ki kat dëgg-dëgg ay jikko yu rafet la yore wala jikko yu ñaaw la yore waaye nag lool nga xam ne doomu aadama noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala bindee euh, li nga xam ne moom la ci tegu mooy borom subhaanahu wa ta'ala daf cee teg ne illa al musallin illa ba mu des al musallin ñi nga xam ne ñoom ñooy way julli euh, dinañu ñëw insha allahu ta'ala ci leeral baanam aaya bi ànd li muy gàtt gàtt gàtt euh, dafa am solo donte ñaari baat kese la ila muy adaatul istisna ak al musallin maanaam euh, ndere ñi nga xamante ne ñoom ñooy way julli ñi ñi julli euh, kon ci biir aaya bi nii soo ko déggee nii rek ci biti di nga daal di comprendre que ni xanaa kay euh, jikko yi yëpp ndekete dafa am ñenn rek ñoo xamante ne ñoom ñoo ci mucc li nga xamante ne moom mooy tax nit ki mën a yegg ci yàlla ak li nga xam ne moo ko mën a xañ mu yegg ci yàlla ak li nga xam ne moom moo ko mën a xañ mu nekk nit ku jub nit ku baax nit ku sell nit koo xamante ne euh, biiram ak bitam yëpp day baax euh, ndekete lenn kese moom mooy lii ko mën a euh, tere mu mel noonu mooy mu bañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy almusalluuna mooy ñi mu wax ne illal musallin kon loolu day mérité ñu daal di ci def ak xeetu taxaw illaa kon bu ñu xoolee jikko yi nga xam te ne moom la wax nii borom subhaanahu wa taala daf cee teg yeneen i jikko yoo xamante ne mënef na ko maanaam ne julli yi euh, buñ ko xoolee am na yeneen juróom-ñeent yoo xamante ne moom la moom la ko tegal nga xamante ne wax na ni ñi melowoo nii moom moo tax may wax bu ma waxee ñi julli ñëpp euh, mais ñi nga xamante ne ñoom limu ci namm mooy bu ñu xoolee ci alquran lu bëree bëri mooy euh, ñiy taxawal julli mooy iqam iqam sala mooy ñi di taxawal julli Euh, d'ailleurs euh, léegi balaa ñuy ñëw ci loolu incha allah dañuy ñëw ci baatu illaa nga xamante ne aaya bi foofu la tàmbalee euh, illa borom subhaanahu wa taala daf koy jëfandikoo ci alquran lu bare bare bare léeg-léeg nag mu jëfandikoo ko bu ñu xoolee dëgg-dëgg sax bu ñu limee xool li mu ñëw ci alquran jege na juróom benn téeméeri yoon mooy illaa ba des nangam nga xam ne day lim lim lim lim daal daal ne ba mu des nangam wala boog mu wax ci nangam daal ne ba des nangam Euh, te loolu moom lu ñu tuddee ci arab al istisna naam euh, léeg-léeg mu yor yeneen maana yu bokkut ak istisna dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala euh, maanaa bu njëkk bi nga xamante ne moom la mën a yor kon mooy al istisna waaye istisna dafa am ñaari xeet istisna mooy sette mooy lu ñu tuddee ci wolof ci tubaab exception maanaam mooy sette kon ñaar yooyu moom moo ci am dafa am istisna muttasil ak li ñuy tax wax al istisna munqati euh, istisna muttasil mooy settee goo xam te ne day jokkaloo euh, loolu na moom mooy comme tey par exemple euh, fii nii naan illal musallin mooy ne nit ñi musallu ne muy ñiy julli di taxawal julli sàmmonteeg julli respecté ko ba pare jox ko mel ci nañ ko war a ci biir nit ñi lañ bokk kon loolu da gis ne loolu maanaam mooy bu fekkente ne Euh, li ñu settee ak li ñu settee mooy li ñu tuddee al mustasna ak al mustasna na minhu mooy li nga xam ne moom lañu ñu ak li nga xam ne ci loolu lañ ko setteewee maanaam dañoo bokk même xeet maanaam dañoo bokk jëmmi xeet bi loolu la ñuy tuddee istisnaun euh, euh, muttasil kon loolu bëri na lu mu lu mu lu mu ñëw ci ci ci ci alquran maanaam nga xamante ne day wax comme innal insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu saalihaat maanaam naka doomu aadama yëpp maanaam ñu ngi ci euh, pertange euh, ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi gëm maanaam ñu gëm yàlla te loolu la ba pare di jëf baax ba aayee jeex wa tawaasaw tamit bu ñu xoolee comme par exemple fu borom subhaanahu wa di wax lu yenn mbir ba pare daal ni illal ñu tuub maanaam moom moo xew ci. nit ñi lii moo xew ci seeni biir waaye ba mu ne mu ne euh, illal lazina taabu ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi tuub euh, kon loolu bëri na lu muy ñëw ci alquran euh, kon baatu illa boobu ba pare fekk li mu ci jublu lu mooy istisna ul muttasil naam li ëpp sax ci alquran buy wax istisna mu muttasil boobu lay jëfandikoo istisna ul munqati mooy mooy loo xamante ne dafa dog maanaam mooy loo xamante ne dafa dafa dog maanaam mooy li ñuy wax bokkul ak li nga xamante ne moom mooy jëmmi jëmmi eh, maanaam al mustasna ak al mustasna minhu duñu bokkuñu maanaam mooy li ñu settee ak ci liñ ko settee bokkuñu xeet lool moom loolu la ñu tuddee al istisna al munqati' mooy comme eh, fi borom bi subhaanahu wa taala di wax yahuud yi bi mu naan ñoom ñi doon wax na inna qatalna eh, masiha isa ibn maryama laa ñun ñoo buum ki nga xamante ne moom mooy yent yàlla Isa alayhi salaam mu sell ma di ndawal yàlla li alayhi salaatu wassalaam ñun ñoo ko boom borom subhaanahu wa taala wax nag ne ñoom dëgg-dëgg loolu ñu am eh, loolu amul wa ma qataluhu wa ma salabuhu eh, yaqinan bal rafa'ahu loolu ñoom rendi eh, daajuñu ko waaye boomuñu ko itam waaye borom subhaanahu wa taala moo ko yëkkati walakin shubbiha lahum waaye dafa lënt ci ñoom léegi nag mu ne maalahum bihi min ilmin illa ittibaa'a zanni maalahum amuñu ci mbir ñeelu leen lii ci mbir moom min ilmin ci benn xam-xam amul benn benn xam-xam bu wóor xam ne ci li ñuy sukkandiku illa ittibaa'a zanni ah xanaa euh, di topp rek ay jot mooy loolu bu boobaa day yor maanaam laakin maanaam li am daal mooy ittibaa'a zanni parce que topp njort bokkul ci xeeti xam-xam yi maanaam xam-xam yaqin lay doon lu wóor lu leer. mais di topp rek ay yaakaar naa foog naa ak jàpp naa ni il paraît que apparemment loolu bokkul ci xam-xam naka noonu euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la euh, euh, ay yooyu par exemple bi ma ma last last last lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla ko fa par exemple yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoo koo xamante ne dañ laa teg ni leen ne la da nga leen a war a topp par force nit ñi da nga leen a war a nekk ñoo xamante ne da nga leen a war a forcer wala di di di di leen tiim et que si mbir yi ñu lay responsabiliser ñoom ci li ñuy dox ci li ñuy doxal mu ne waaye illaa man tawallaa wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhaab al-akbar il ba mu des mu ne waaye nag moo loolu moom mooy waaye nag kon gis nga wala laakin lay tekk illaa foofu bi maanaam laakin lay tekk waaye nag képp koo xam te ne dafa dum mooy man tawalla wa kafa kooku nag fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar kooku borom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dina ko mbugal mbugal bi gën a màgg euh, naka noonu léegi nag tey buñ joxoon kon euh, par exemple tamit feneen fi am istisna'ul munqati' mooy borom subhaanahu wa ta'aala naan euh, yaa ayyuhal ladhiina aamanu laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili illaa an takuuna tijaaratan an taraadin minkum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen lekk seen alal yéen ñi maanaam kenn ci yéen bu mu lekk alalu ñeneen ñi ci ay caaxaan ay fo maanaam ndax nit ki triande ko euh, gëmloo ko amul wala ay yeneen ak yeneen ba ba lekk alalam euh, wala yu mel noonu loolu bu leen ko def euh, wala boog ngeen ñëw jaay ko benn affaire boo xamante ne moom li mu ciy gis day gis ne effectivement li nii la saa yi ok c'est bon ndekete da koy nax ak yeneen ak yeneen ak yeneen lépp loo xamante ne daal. Euh, vraiment euh, nit ki daf koo euh, jëlee alalu jàmbur ci anam goo xam ne baaxul mu ne loolu bu den ko def bu bu kenn def loolu laa ta'kulu baynakum amwaalakum baynakum laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatil mu ne illaa an takuna tijaaratan an taraadin minkum ah xanaa illaa kon bu boobaa xanaa lay tekk laakin ah xanaa ah, mu nekk xanaa ab yaxantu yaxantu mooy commerce boo xamante ne. anta radin minkum maanaam daa tukkee ci ak gërëmante gu tukkee ci yéen maanaam kon loo xamante ne ku nekk bi ngay joxe li ngay joxe maanaam euh, euh, keneen ci di jot maanaam loolu ak gërëm am na ci maanaam ne d'accord ngeen ci biir wala d'accord ngeen ci mbir mi euh, kon loolu kon dangay gis ne loolu istisna ul munqati lañ koy wax istisna ul muttasil yi nag ñoo gën a bari léegi mu am Euh, ci biir euh, istisna yooyu nag euh, mu am ci léeg-léeg ci anam goo xamante ne maanaa yoo xamante ne day nekk loo xamante ne mufarrax lay doon mooy la istisna mufarrax maanaam mooy loo xamante ne du ñu tudd ci lan lañuy ñuy seetee mbir mi loolu comme mooy comme taparlab na wala taqulu ala illa al bu leen wax ci mbiru yàlla illa al lu dul dëgg lu dul gis ni ci lan lañu illa bu boobaa nee na ba mu des eh, loolu bi maana maanaa bi muy am bi dinañ ci ñëw léegi mais boo xoolee dañuy gis ne kon mook mook par exemple laa ilaha illa allahu ak wa illa ilahun wahid mu loolu moom moo tax nasabuñ ko boo xoolee fële ci kaw istisna munqati wala euh, muttasil mu maam yi ñu jotoon a tudd yépp ci ni mu cas yi mu ñëwee noonu day nekk loo xam ne dañ koy nasab c'est-à-dire que euh, dañuy fatxa li tegu ci kanam wala bokk lu tolloo ak fatxa ci ci wàllu naxwu ci grammaire euh, mais alors que fi nii dañ ni wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wala wala bokk laa fa'lam annahu la ilaha illa allahu la voilà ak wa qila lahum la ilaha illa allahu yastakbirun euh, kon euh, loolu da ngay gis ne boobaa dañ koy dañ koy dañ koy yëkkati mais bu dee fii ci anam yi selon li mu li muy li muy faa kii la fa'il la wala maf'ul la comme par exemple fi nga xamante ne fii la fekk mu nekk maf'ul mooy complément d'objet illa al-haqqa loolu moom moo tax ñu euh, ñu ñu marché ko noonu waaye tey fi nga ne moom fa'il la comme bu ñu naan fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun fa hal yuhlaku ndax dana alku illa ba mu des al-qawmul fasiqun nit ñi nga xamante ne ñoom dañoo ay kàccoor lañ da ngay gis ne foofu dañ koo rafoo maanaam eh, dañ koo damma damma la jeexee wala boog lu yor maanaay damma. Euh, kon loolu euh, yooyu loolu lu mat a lu lu lu lu mat a xàmmee la mais ci ci ci tënk daal euh, illa kon day yor maanaa maanaam li nga xam ne mooy istisna maanaam accepté muy ba mu des ak ludul léegi na istis day day day nekk sifa illa day ñëw ci alquran di yor di nekk maanaa maanaam yor sifa mais boo xam ne wàccuwaayam maanaa bi muy am mooy xëy na mooy xëy maanaam mooy euh, ba ba ba mu des voilà mooy comme par exemple fi alquran naan law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata bu fekkonte ne law kaana fihima bu nekkoon ci asamaan ak si su fi nekkoon alihatun bi yàlla bu yelloo ñu jaamu ko koo xam ne dañ koy jaamu ci dëgg mu yelloo dëgg-dëgg maanaaw nekk buur bu ñu war a jaamoo di yor mu mbiru jaam yi ñu war ko toroxlu et que jaamu kay di jariñ ñàkk jaamu kay lore di buur di bum bi di def am sañ-sañ ci mboolem mbir bu fi amoon keneen illallah ku dul kon la fasadata si maanaam asamaan si euh, kon la asamaan yëpp suuf si kon maanaam illa foofu maanaa bi mu yooyu mooy maanaa la xayru mooy euh, lu bokkute maanaam xayru la yor mooy lu kon loolu la kon bu fi nekkoon keneen bu fi nekkoon foofu du exception maanaam li muy tekki rek moom mooy maanaam xayru la maanaam kon sifa la mais du man bi man ci la ci xayru euh, euh, tamit day euh, yor maanaawu istinaaf maanaam istinaaf mooy loo xam ne day mel ne luy tàmbali te bu boobaa maanaam bi muy yor moom mooy in ak laa alquran dina wax illaa ndekete lim ci jublu du exception mooy in ak laa moom lañ def contraction bi mu nekk illaa loolu tamit ñëw na ci alquran eh, comme par exemple fi borom subhaanahu wa ta'aala di wax naan illaa tansu tansuruhu faqad nasarahu llah saaniya isnayni iz humaa fil ghaar eh, illaa tansuruhu soo leen ko dimbaliwul de moom yeneen bi sallallahu alayhi dëgg dëgg li am mooy ne nasarahu llah yàlla dimbali kon nga gis ne illa foofu maanaam bi mu yor mooy lan mooy su lii amul kon mooy su sudul lii kon voilà loolu lay tekki euh, comme tamit par exemple mën na bañ a ñëw ci ci ci ci njaalbeenu euh, aaya bi mën na bañ a ñëw ci njaalbeenu aaya bi comme fi mu naan wal kaafiruuna ba'duhum awliyaa'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun euh, ci ñoom Euh, awliya u ba'dhum ñoom ñooy euh, parandoo yi ñeneen ñi ci des maanaam ñoom ñoo far yéefar yi ñoom seen biir ñoo mën ñooy far illa taf'alu gis nga soo leen deful lool mooy soo leen jàppewul mbir mi noonu takun fitnatun fil ard fitna mooy nekk ci kaw suuf si bu leer a leer a leer wa kabir ak yàqute bu rëy rëy te loolu ku nekk gis na ko ku ne gis na ko maanaam lu ne faa kenn du ko jeex. Euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, illaa day yor maanaa boobu moom mooy maanaawu wala maanaam du caagin nga xam ne atf lay doon mais day day ànd ak naf yu maanaam mooy atf mooy conjonction de coordination lay doon mooy wa et et mais day ànd ak euh, ak dàq euh, loolu comme fi borom subhaanahu wa taala di wax naan ci sóoratul baqara bi euh, mu naan fa wallu wajhaka shatral masjidil haram fa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni euh, bi mu naan ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ay borom kii foo leen mënti nekk foo leen mënti nekk fa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu na ngeen jël seen xar kanam yi ngeen jublu ngeen jublu ko seen jëmm yi ngeen jublu ko ci wàll gi mooy wàllu kaaba gi mooy shatrul masjidil haram mu ne loolu lu mu ne li allah yakuna linnaas bu ko defee nit ñi dootuñu amati aleykum ci seen kaw xujjatun aw lay ñu mën a amati benn lay bu ñuy teg ci seen kaw mu ne illa alladhina zalamu illa alladhina zalamu bi maana wala alladhina zalamu du caageen sax ñi nga xam ne ñoo ñuy tooñ ci maanaam même ñi mën a tooñ sax maanaam même eh, alladhina zalamu min maanaam même ñi nga xam te ne ay tooñkat lañ sax duñ am benn argument contre yéen par rapport kon illa day tekki maanaam hatta maanaam mbete maanaam ba ci ñooñu sax wala bi maanaa wala xataa bi maanaa wala bi maanaa illa illa bi maanaa kon xataa bi maa xam ne moo am yor maanaa wala wala voilà eh, wa ya'lamu hadha al kullu illa al jawahir bi maanaa hatta al jawahir wala bokk wala al jawahir voilà eh, kon loolu mooy wala eh, te loolu noonu ñëw na ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu anhu bi nekk ci sahih Eh, ak ci sunan yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala eh, naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an thamanil kalb eh, yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa tere njëgu xaj maanaam xaj njëgam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko tere daf ko xaraamal maanaam mooy droit jaay ko moom ak quelque soit. usage bi maanaam ni ñu ko mën a jëfandikoo amuñu droit jaay ko loolu nag mooy mazhabu jumhur maanaam euh, fuqaha maliki shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim maanaam ñoom noonu lañ ko jàppee sauf que xanaa hanafi yi rahmatullah ñoom dañ ne euh, comme que euh, xaj yi nga xamante ne par exemple yi ñu permettre ñu jëfandikoo leen xaj buñ permettre woon ñu jëfandikoo effectivement loolu dafa xaraama jënd naka noonu dafa xaraama jaay mais xaj yi nga xamante ne dañ koy dresser maanaam toppatoo defal ko Euh, yar leen ba pare pour ñu mën leen a jaayi ñu mën leen a jëfandikoo dañoo am njariñ te ñoom dafa bokk ci seen xaayda ci wàllu njaay ak jënd mooy lu am njariñ rek dañ koy mën a jaay dañ koy mën a jënd lu am njariñ rek day dagal maanaam loolu xaayda ci ñoom euh, Hanafi rahmatullah alayhi euh, ñoom léegi dañuy sukkandikoo ci xadis bi ma la wax léegi nii mooy xadis Seydina Jaabir radiyallahu anhu mais dañ ne xadis boobu bu fekkente ne Euh, riwaaya euh, bu nekk ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullah daf cee teg wo illaa kalba saydin illaa kalba saydin ba mu des xarum rëbb fa fas kii xajum rëbb voilà xaj kon daf xaraama jënd daf xaraama jaay mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne illaa kalba saydin euh, maanaam boobu nag foofu la boro xoxow yi rahmatullahi alayhi wutee baatu illaa lan lay teg kalba saydin ñi nga xamante ñoom ñooy déjà Euh, jumhur bon taxuñu ne mais dañuy wax ne déjà riwaaya bi am na dox fu ci ne maanaam ndax euh, xeetu kii la shuzuz la maanaam dafa beru waaye dañ ne non illa kalba saydin foofu li muy tekki parce que Hanafi yi rahmatullah ñoom istisna lañ ko jàppe gis nga istisna muttasil maanaam mooy settee goo xam ne dafa jokkoo mooy ne xaj bi yëpp dañoo xaraama jënd jaay ba mu xaaj xaj bi nga xamante ne pour rëbb la donc ak maanaa yu ak yi am maanaa rëbb mooy nga xam ne dañuy garder yi nga xamante ne dañuy euh, womat silmaxa yi et cetera yooyu euh, yi nga xamante ne dañuy sàmm dañ leen di teg ci ci ci jur gi ñu leen di sàmm donc yooyu mu ne kon yooyu dana yooyu la charia daf ko permettre ñu ne illa boobu kon foofu loolu lay kon illa kalbu saydin Eh, jumhur daal ni déedéet illaa bi maanaa walaa la maanaam du sax nangam maanaam mbete sax eh, xañub rëbb sax bokku ci maanaam loolu lay tekki eh, te gis nañ ko léegi nii ci aaya alquran bi ne aaya boobu maanaa boobu la te arab yi xamoon nañ ko ndax am na benn bayit boo xamante ne ci suara ci jamono jaahiliya lañ ko waxoon bon ki euh, dañ dañuy wax nag ne euh, Amr ibn Ma'di Kariba moom moo ko wax euh, ñeneen ñeneen déedéet al-Hadrami ibn Amir la moom moo ko wax mais radiyallahu ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la mais bayit bi dañ ko waxoon ci jamono yi kii jaahiliya yi mooy lan mooy ne fa kullu axin mufaariquhu axuuhu la amru abika illa al farhadaani euh, bayit boobu mooy euh, fa kullu axin bépp mbokk bu ne mu faariquhu axuhu na xam ne beneen mbokkam dana ko dana tàqali koog moom la amru abika giñ naa ko ci sa dundu bàyyi bon ñoom jamono loolu waatee ci comme ni ñëwee sama bopp sama sama sama la sama dundu doom sama mu bàyyi sama ba sama sama xeet yooyu noonu Euh, waatin yooyu noonu bon ah, ah, ah, wolof yi am na yuñ ciy waatee daal maanaam di waate ci seen ma ñàkk sama ndey voilà comme genre waat boobu voilà euh, ma ñàkk sama ndey sama baay xeet yooyu noonu loolu euh, ci l'islam dafa xaraam parce que ci yàlla rek lañu war a mën a waate mais ci moom mu ne la amru abika mais boo ñoom jamono jo jamono jaahiliya la mu ne illal farqadaani ba mu des ñaari biddiw yu yooyu nga xamante ne ci akaw asamaan lañ ne dañuy ànd daa iman mooy alfarqadaani lañ leen tudde eh, ñooñu eh, eh, mu ne kon loolu muy tekki walal farqadaani maanaam même ñooñu sax maanaam walal farqadaani maanaam même ñaari biddiw yooyu sax <laughs> dinañu tàqali ko maanaam kon loolu lay loolu lay tekki nga gis ne kon foofu illaa bi maanaam tekki léegi nag kon bu ñu xoolee kon am na exemple ci illa kon ñu gis ne ci xadiisu Yonent bi ci alquraanul karim ci xadiisu Yonent bi saa saa mais xataa woykatu arab yi ci cosaan daan nañ ko daan nañ jëfandikoo maana illa eh, bu yor maanaa lan bu yor maanaa eh, wala eh, day yor tamit maanaa boo xamante ne xataa parce que dafa nekk lil gaaya maanaam bu fekkente ne dafa nekk ngir loo xam day illa day day day day yor maanaa xataa comme par exemple fi alquran naan euh, laa yazaalu bunyaanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqta'a qulubuhum euh, gis nga gars yi mooy ñu doon def masjidu dirar masjidu dirar mooy jumaa yi joo xamante ne jumaa yi wujji la mooy masjidu dirar jumaa yi wujji euh, ndax ma ñoom nag ñi ko doon def ñëw woo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu ñëw inauguré leen ko xeet yooyu noonu Eh, yonent bi ne borom subhaanahu wa ta'aala digal leen ne nañ ko ko lakk ko maanaam eh, jumaa joo jàmm joo moom la kii di wax ne eh, alxuraan ne nag gis nga naafiq yi parce que naafiq yee ko defal parce que loolu de façon jëfu naafiq la yàlla nañu yàlla tàmm mu ne seen tabax yi ñu tabax nag nekkutoon di deñ di gis nga laa yazaalu bunyaanuhum alladhii banaw seen tabax yooyu ñu yëkkati woon. dañul di nekk riibatan di rëy lool di màgg fii qulubihim ci seen xol illaa an taqatta'a qulubuhum ba keroog seen gis nga illaa seen xol yi dog dogatoo maanaam seen xol yi day dog rek waaye waaye loolu loolu mooy ba keroog seen xol bi di dox kon maanaa euh, dañuy gis ne kon illaa day dafa am day ñëw ci alxuraan mais yoru benn maanaa kese mais dafa am maanaa yi yépp wallahu a'lam Euh, léegi borom subhaanahu wa taala ne illal musallin euh, des ñi nga xamante ne kon euh, ci ñi mu ci ci caaxaankat yi ñi nga xamante ne seen jikko dafa ñaaw ñi nga xamante ne yegguñ ci yàlla ñenn rek ñoom ñoo ci des moom mooy almusallin ñi nga xamante ne ñoom ñooy way julli ñi ñii xaqiqatan balaa ñu ñëw ci maanaa bi ko borom xam-xam yi jox rahmatullah dañuy njëkk ñëw rek déjà ci cosaanu baat bi ci jëmmi boppam ndax al musalluuna euh, maanaam illaa bi moo tax ñu nasab ko comme niñ ko gisee woon léegi bu ci ci istisna muttasil bi loolu moo tax ñu nasabi ko noonu maanaam ñu ñu ne al musalliin te waxu waxuñu al musalluuna euh, mais euh, al musalliina fii maanaam kon mu ngi juge maanaam mbooloo la maanaam pluriel la ci al musalli mu ngi kii julli aji julli ji muy ismu fa'il muy euh, sujet maanaam mooy koo xamante ne acteur la day def loolu lañ tuddee ismu fa'il boo xamante ne miim yi la maanaam mooy ci miim lañ ko lañ ko tabaxee voilà comme al munqiz euh, euh, comme al mufti voilà al mufti mooy kii ubbee voilà ci mi ngi jóge ci afta et cetera maanaam kii def musalli kon moom baat bi nag mi ngi jógee ci asalaatu bi tekki julli sauf que asalaat euh, léegi kon moom mooy ki nga xam ne mooy def li ñuy tuddee lan julli kooku mooy almusalli yi mais li tax ñu tuddee ko almusalli yi mooy nam almusalluuna illa almusalluuna mooy ne loolu dafa bokk ci seeni doxalin dafa bokk ci seen aada ba pare dafa nekk loo xam ne intrinsèque na ci ñoom Euh, ngir nga mën koo xam balaa ñu ñëw ci wàllu julli rek déjà mais ñu ñu wax rek ba baat bi nga gis maanaam ni ñu ko tabaxee maanaam ni ñu tabaxee baat bi maanaam mooy morphologie bi rek da lay wan ne li ñu la bëgg a wax ne ñi ñuy settee ci ñële ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon wax ci jotaay yeeweesu yëpp mooy ñi nga xamante ne dañuy jokk dañuy julli et que loolu dafa bokk ci seen nature c'est-à-dire wala bokk ci seen ay habitudes ci seen i doxalin et que ñoom nii lañ mel parce que. Euh, ci arab ku def nangam benn yoon buñ ko tuddee eh, ne def kat lool la loolu majaas la maanaam même xattaa ci yeneen làkk yi ci ci ci wolof ci tubaab et cetera voilà comme tey par exemple euh, ku dëggu du du buñ koy tuddee nit buñ nee diw dafa dëggu c'est pas parce que benn yoon rek moom la wax dëgg déedéet maanaam su fekkente ne nit koo xam te ne li muy wax dara du ci dëgg benn yoon rek mu wax dëgg kenn du ko tuddee nit ku dëggu wala nitu dëgg déedéet pour ñu mën koo tuddee nit ku dëgg wala nit ku dëggu il mu def ko plusieurs fois maanaam mu répétitif et que mu nekk loo xamante ne lool finalement mooy léeg day nekk lu ñu tuddee sajjiya c'est-à-dire day nekk loo xam ne daa takkoog moom habitude am caractère am lay mujj doon euh, naka noonu buñ nee diw muñkat la par exemple buñ nee muñkat la Euh, liñ ci namu du rek koo xamante ne dafa mës a muñ benn yoon parce que benn situation am na mu muñ déedéet pour ñu mën dem ba tuddee ko muñ kat il faut mu nekk loo xamante ne daa iman maanaam daf ciy sax da ciy ne day nekk caractère am d'ailleurs lay nekk sax ñu tuddee nit euh, ne par exemple bu ñu diw mu muallim maanaam euh, al muallim maanaam wala al muaddib mooy mooy ciy jàngale al muaddib mooy ciy yaraat maanaam di tegaate nit ñi ci yoon di jël di leen jox adab mooy ay teggin al murabbi mooy ki nga xam ne day yaraate yooyu yëpp boo leen xoolee duñ ko tuddee nit koo xamante ne benn yoon rek la ko mas a def maanaam buñ koy tuddee nit koo xam ne day jàngale c'est pas parce que benn yoon rek la mas a jàngale dañ koy tuddee léegi al muallim daiman déedéet pour ñu mën ko tuddee al muallim il faut que mu nekk jikko ci moom ci anam goo xamante ne tey maanaam moo xam mi ngi nelaw moo xam dafa yeewu mi ngi jàngale wala jamono jii mu nekk nekkul sax di jàngale dañ koy mën a tuddee jàngalekat bi maanaam dañ koy tuddee jàngalekat bi voilà enseignant par exemple bi ne diw enseignant la tegtalewul ne jamono jii nii nii nii daa nekk di enseigner déedéet mais c'est parce que loolu lay def maanaam daf daf koy def tout daf koy def lu bari et que dafa mën nañ ko sax wax ne daf ko dafa nekk métier wala bu dul métier itam en tout cas daf koy def lu bari ba ñu mën a tuddee ni ci professeur la enseignant la et cetera. Euh, médecin noonu maanaam c'est pas parce que il faut que mu nekk di di di di faj nit ñu doo ko tuddee médecin su daal i demee këram toog dégg doo tuddee médecin déedéet mbir mi du demee noonu menuisier bi noonu ainsi de suite kon maanaam li ñu la wax foofu moom mooy euh, il faut que comprendre aaya bi ni mu waxee maanaam waxul rek koo xamante ne day taxaw nii rek di julli déedéet mais li mu ci nam mooy ki nga xamante ne dafay julli et que julli daf cee sax dafa nekk loo xamante ne sajiya la moom maanaam dafa nekk loo xamante ne nature la moom habitude la ci moom et que dafa takkoo ñu mën a tuddee al musalli euh, dinañ ci ñëw incha allahu taala ne borom subhaanahu wa taala tudd na ñaar yoon al na al musallina mooy euh, ci forme bi la ko la ko la ko la ko joxe sinon al la maam ci rafu mais fi muy ñëwee yëpp day nekk loo xamante ne. Euh, soit dañ koy nasab wala boog xaftu ko mooy euh, fii nii comme fii dañ koo nasab mooy euh, musallina forme bi mu yor la mooy acte bi acte bu fatxa ci fi muy ñi muy jeexe wala fa waylul lil musallina fële ca suratul humaza astaghfirullah suratul maun raytul wa fa waylul musallina alladhina min salatihim sahun wa suratul maun Euh, foofu da gis ne dañ koo euh, dañ koo xaf euh, mais mooy kasra kasra la taxawal foofu mais ak lu mënti xew mu maanaam pluriel la ci al musalli kii kii di julli fenn fi kon ñu tagg ko fi ci des tam ñu ŋàññi ko loolu tam dinañ ci ñëw insha allahu taala dinañ ci ñëw ci jàngat yi maanaam bu ñu yegsee li ñuy jàngate ci suñu aaya bi insha allahu taala léegi ñu dellu si kon ci euh, baat bi maanaam mooy kon ki nga xamante ne moom mooy julli mooy maanaam kon kooku la ñuy wax et ki nga xamante ne dafa nekk di sàmmanteeg julli di dox di di julli di di di yor jikkoy jullikat melowoo melooy jullikat ba pare julli gi am jeexital ci moom am effet bi nga xamante ne moom mooy bi baax bi nga xam ne moom la ñuy laaj kooku moom la alquran di tuddee fii al ne ñoom ñii rek ñoom ñoo war ci ci lële. Euh, mais baatu salaat dinañ ci ñëw ci beneen maanaam bu almusalli yor maanaam baat bépp baat buñ la wax ne la salaatu borom ko xam fii la rek maanaam damay damay damay damay comme genre NB voilà nota bena wala euh, intabe ci arab maanaam mooy bàyyil xel bu baax a baax lii ma lay wax parce que euh, da nga koy mën di appliquer ci aaya bi bépp baat fii bu ñu wax ne baatu salaat ci la jógee et que alquran ñu ne borom xam ne rahmatullahi alayhi wax nañ ko rek na nga xam ne eh, jëlaatal baat bi nga ni kon ñi jikkowoo yi melowoo nii di doxalee nii ah ñooñu ñooy mucc ci la jàppal loolu eh, kon bu njëkk bi te mooy bi gën a siiw ñu ne baatu salaat foofu la jóge moom mooy ak do ñu ne ci luxa parce que dafa am xaqiqa luxawiyya ba pare am xaqiqa shar'iyya loolu tamit lu mat a bàyyi Euh, as-salaat dafa am xaqiqa lughawiyya maanaam mooy ci làkk arab suñ ko lan lay tekki mu am ci sharia suñ ko lan lay tekki voilà euh, su dee ci lugha làkk arab euh, cosaanu baat bi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy ne baat bi mu ngi jóge ci ad-du'a ad mooy ñaan ñaan lay tekki Euh, ñu ne ndax baatu yenente bi euh, euh, li koy teg li liy wane ne baatu du'aaw baatu salaatu du'aaw ci du'aaw la jóge te loolu mooy waxu jum li ëpp ci borom xam ni rahmatullah alayhi li ëpp ci borom dañ ni cosaanu baat bi ci boppam as-salaat maanaam ci luwa ci làkk arab li muy tekki moom mooy ak du'aaw mooy ñaan lu tax ñu tuddee ko ñaan loolu dinañ ci ñëw léegi mais lan moom mooy firnde gi ci la ñuy njëkk ñëw firnde gi moom mooy lii borom bi subhaanahu wa ta'ala wa maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum eh, bi naan xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa wa salli inna salataka sakanun lahum eh, borom bi subhaanahu wa ta'ala eh, dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlal ci seen alal yi loo xam te ne danga leen ciy sell laabale te danga leen ciy sellale ba pare nag mu ne wa salli alayhim te na nga ñoom ba nga xamante ne sax comme hadith Seydina Abdullah ibn Abi Awfa bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee moom jox ko euh, azakam daf ne allahumma salli ala aw abi maanaam kon nga gis ne salli euh, kon mooy ñaanal ko li muy tekki kon mooy nga ñaanal ko euh, maam ad-du'a bil xayri wal mooy ñaanal yiw ak barke loolu lay tekki yiw ak barke ak li nga xamante ne moom la ëmb lépp ci ma ak ubbeeku ak dimbal ak jub ak xéewal kon loolu moom mooy euh, loolu moom mooy euh, ci suñu ñun niñ koy defee et loolu moom mooy maanaawu euh, asalaatu du kon mutlaq du'a déedéet du rek lépp lu ñu tuddee du'a ñaan rek salaatu la déedéet mais façon bi la mooy ñaanal xéewal yiw barke yërmande ak maanaam ubbeeku ndimbal ak jàppandal yooyu yëpp soo ko boolee loolu moom moo tudd kon asalaatu et que. ñaan googu kon mooy euh, euh, euh, bo bokk na ci li koy firndeel tamit mooy xadis bi nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala xadis bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne iza du'iya ahadukum falyujib iza du'iya ahadukum falyujib fa in kaana saa'iman falyusalli wa in kaana muftiran falyakul ne euh, fu fekkente ne dafa am kenn ci yéen ku ñu woo mooy invitation na dem wuyu ji maanaam diw na la sama xew bi de bëggoon naa nga teew fa wala boog damaa bëggoon nga seet si ma sama kër et cetera mu ne iza kaana sa'iman su fekkente ne nag dafa euh, woor bu dee dafa woor fal yusalli na ñaan maanaam foofu na ñaan day teg maanaam kon. su dee nit ki dafa woor na ñaanal nit ki yiw ak barke ci xéewal gi mu koy maam ci ñam gi ko euh, gi mu ko bëggoon a jox yéene woon ko ko waaye mu ñaanal ko nag na ko ñaanal fal nga salli kon euh, da gis ne kon euh, baat boobu léegi nag mën na nekk mu ne moo tax mu ne waaye nag su fekkente ne loolu mooy su fas yéene continuer wooram kooru gàttal nga bi bien sûr la wax maanaam koor koo xamante ne kooru naafila mais bu fekkente ne koor goo xamante ne dafa war farata la moo xam weeru koor la wala boog koor nizar la wala euh, loo wala yu mel noonu yi nga xamante ne mooy comme yi nga xamante ne ni ko kooru euh, euh, kuy kuy kuy def ndàmpaay la di dabaatal kom ku def zihaar wala et cetera ak yu mel noonu wala ku reyoon nit te tey ko muy woor wala yu mel noonu loo koor googu taxul ñu wax wala koor ngiñ yooyu loolu moom doo dog mooy yi war yi mais su dee koor gu warul la da ngay mu bu dee fas ngaa yéenee continuer koor gi na nga daal di ñaanal nit ki su dee nag fasoo koo yéene maanaam da ngaa dog lekk kon euh, loolu moom mooy euh, xadis boobu kon day wane ne baatu salaatu kon foofu la dafa jóge ci euh, ak du'a te loolu nag li ëpp ci borom ko dañ koy léegi ba relation la ak ñaan maanaam ñaan am ak li nga xamante ne moom mooy julli ba tax julli ci làkk arab maanaam baatu julli daal di jël ñaan euh, jële ko ci cosaan te parce que lu tax ñu ne parce que borom ko yi rahmatullah alayhi ne parce que bu ñu xoolee julli lépp ay ñaan la nit ki su taxawee jàng alquran balaa sax du'a istiftah bi muy def maanaam ñaan googu ngay moom ngay ubbee balaa ngay tari fatiha euh, ci li gën a bari ci borom ko yi rahmatullah alayhi bu ñu rukkooyee euh, bu ñu sujjóotee et cetera baat yi ak zikar yi ñuy def yëpp ay ñaan la xatta zikar mutlaq maanaam zikar noonu rek ñaan la maanaam mutlaqu zikr noonu euh, kon julli nit ki position yi muy taxaw yépp ba ni muy jeexale day ñaan et que day jàmmarloog borom subhaanahu di ko ñaan ak di ko yëg yëg di ko yëgal ne maa ngi wàcc sa kanam euh, et que damaa man maa la aajowoo maanaam kon loolu moom mooy euh, ad ba Euh, yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sax daal ni ad huwa al-ibada ci beneen xadis mu ne ad-du'a muxul ibada euh, ak mu ne ad-du'a muxul ibada yuq jaamu yàlla yuqu euh, mooy comme tey boo xoolee colonne vertébrale bi ci ginnaaw yaram ci yax boobu di wàcc ba ci yamar yax yamar kiij gi Euh, duggee ci doq gi et jaar ci yuur gi maanaam yuur gi nga xam ne dafay lëkkaloo wàcc information yépp ci système nerveux bi foofu lay jaare léegi euh, mu ne jaamu yàlla yépp yi yépp nag ñaan moom mooy moom loo moom mu représenté loolu ci ci ci jaamu yàlla maanaam mooy système nerveux ci nit kon loolu da gis euh, ni ñaan amee solo ni ñaan amee do amee doole loolu moom moo tax bu kenn wax ne Euh, ñaan naa ñaan a ñaan ñaan euh, ba fi mu toll léegi dootuma ñaanati déedéet na ñaan toroxlu ci kanam boromam yàlla dafa bëgg nit ki di ko ñaan voilà borom subhaanahu wa ta'aala ci boppam moo sopp nit di di tàll loo xam di ko ñaan kon nit ki bu ne non non léegi garaawatul dootuma ñaan ci yàlla déedéet bu mu ko wax wala bu léegi rus naa ñaan yàlla bu mu wax loolu abadan parce que loolu mooy sax jëmmi lii wane ne jaam nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne parce que loolu mooy système nerveux bu nekk nekk nekk jaam. et que di ko symboliser di caractériser di def jaamu yàlla système nerveux bi mooy ngay toroxlu ci kanamu yàlla di ko ñaan loolu mooy loolu moom moo ko taxawal et que d'ailleurs loolu moom moo tax euh, li ñu naan mort cérébrale maanaam c'est-à-dire que ñaan mooy am nga sa spiritualité am na mort cérébrale mort cérébrale la euh, te loolu ku ne xam na gravité bi ci ne euh, beneen bi ci des moom mooy ne ñaan xattaa ba li am da koy ñaan hatta ba li nga am moo tax yenent bi sallallahu wa sallam ne eh, na ngay ñaan maanaam eh, nekk yent yàlla Musa salaam borom subhanahu wa ta'ala ko ñaan ma maanaam ba ni ko mu ne hatta shiraka ma'ali ba ci eh, gis nga semelu dàll bi sax maanaam dee ko ñaan maanaam ba ci xorom gi ngay xorome sa cin ñaanal yàlla maanaam hatta ba xam nga ni am nga ko de maanaam am am nga njëg ji mi ngi nii am naa njëg ji mais ñaanal yàlla rek mu nekk jaamu yàlla yow ñaanal rek voilà ah waaw borom maa ngi lay maa ngi lay ñaan day ah, eh, eh, eh, si sama sama mbir mi ma am ma jot jot am na sàmmal ma ko ñaanal ñaanal maanaam kon ak du'a yeneen bi sax sam ne sax huwal ibada moom ci jëmmi boppam mooy jaamu yàlla voilà et que euh, loolu Euh, daf ko wax ci aaya ba maam ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladhiina yastakbiruuna an ibaadati sayadkhuluuna jahannama daakhiriin voilà euh, borom seen borom di dafa ni leen wa qaala rabbukum seen borom nee na leen ud'uuni ñaan leen ma astajib lakum moom wuyul leen leen nag mu ne ñi nga xam te ne nag dañ réy réylu ci jaamu ma man yàlla alladhina yastakbiruna an ibadati ñooñu sayadkhuluna jahannama dakhir ñooñu dinañu dugg safara jahannama sax fa biir fa loolu moom mooy jëmmi lan euh, loolu moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gi mu wax maanaam ne ñaan leen ma ma wuyu leen maanaam mooy na ngeen ma jaamu tout simplement et que kon di nga gis ban relation la ñaan amee ak julli ci anam goo xamante ne euh, ndekete ñi nekk ci ñaan daa iman ci seen làmmiñ ci seen xol ci seen wax seen jëf seen doxalin sax ay xeeti ñaan la mooy ngay dem di wuti ji dara jëmmi effort bi ngay def ci loolu rek ba pare gëm ci sa xol ne yàllaay nangu loolu xeetu ñaan la def lu baax xeetu ñaan la comme ni suñu benn maam doon wax voilà ne xol bu xel bu xol bu euh, xol bu féex jaamu yàlla na ñaan la xol bu tàng tam ñaan la xol xol bu neex ñaan la xol bu naqari ñaan la maanaam mooy nit ki soo ko defalee dara ba xolam kontaan féex loolu rek ñaan la waaye soo ko tegee loo xamante ne wala nga doxali ak moom anam gu ñaaw boo xam ne ba xolom tàng loolu tamit ñaan la maanaam eh, ak ñaan dafa am ay ay léegi eh, kon julli ci boppam muy jëmmi maanaam kon borom Yonent bi sallallahu alayhi ne ak du'a moom mooy jaamu yàlla ci boppam maanaam jëmmi ñaan d'ailleurs boo xoolee comme julli lépp ay ñaan la comme niñ ko waxee mais dafa am leneen lu ci am mooy su may euh, euh, jullee néew par exemple jullee néew boo ko xoolee lépp lépp lépp forme bi ñaan la salaatu ala nabi julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo ko xoolee forme bi ñaan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax li li allahumma salli ala ali abi awfa loolu ñaan la maanaam nga gis ne kon julli la lañ koy tuddee mais ñaan la voilà kon loolu moom moo tax euh, ñu ne euh, kon julli euh, maanaam mooy mooy mooy maanaam ci ñaan la jóge ak du'a maanaam boobu nag la lu ëpp ci borom xam alhamdulilah mais dinañ ci ñëwaat incha allah te bu ñu gis jàngat yi ñu war gis ci suñu aaya incha allah beneen mbir bi nga xamante ne. moom la euh, ñu wax ne foofu la baatu euh, salaatu jóge moom mooy as-silatu euh, as-sila mooy comme ñoom al yi ak ñeen mel ne ñoom rahmatullah alayhim mooy ak jokkaloo ak jokkaloo kon bu booba day jóge kon ci as-silatu waaye tam ci li ñu tuddee al waslu mooy jokkaloo ak yegg parce que julli dekete li tax ñu mu mën a am maanaa boobu mooy ne julli mooy tax nit ki jokkaloo ak borom subhaanahu wa taala xam ngeen tey euh, booy woo nit gis ne subhaanallah woo ngay wax woo maanaam parce que ak du'a day tekki tamit ci làkk woo woo voilà voilà mooy woo na ko tey euh, boo woowee téléphone te amul jokkaloo mooy connexion amul fi appel bi du dem maanaam woote gi du yegg kon jokkaloo moom mooy da gis ne kon maanaam bi day dellu si waat ñu ne kon ci jokkaloo la baatu as-salaatu jóge as-sila ci al-wasl mooy mooy connexion ak al mooy accès accès mooy yegg ci xadara yàlla bi kon kon nit ki buy julli mi ngi julli ci piyu yàlla bi borom subhaanahu mi ngi jàkkaarloog borom subhaanahu wa ta'ala ba pare di jokkoo ak borom subhaanahu wa ta'ala comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa'lamu anna al-musalli yunaaji rabbah na ngeen xam ne al-musalli kii julli yunaaji day déeyaaleeg rabbahu maanaam dafa am benn entretien intime muy di déeyaale ak ki nga xam ne mooy boromam subhaanahu wa ta'ala waaye dina al-musalli yunaaji rabbah euh, kon loolu mu nekk. Euh, beneen maanaa bu mu am kon ndekete buñ ne illal musallina ba mu des ñi jokkoo ci borom bi subhaanahu mooy ñi nga xamante ne euh, ñoom àdduna mënu leen a fëkk seen bakkan mënu leen fëkk parce que dañoo connecté wu ak yàlla dañoo connecté wu ak borom àdduna seytaan yi ñu ñëpp mënuñu kon nga gis maanaa boobu dellu si euh, ku mel ne moom dafa ne Euh, maanaawu salla euh, salaat mi ngi jugee salaat mi ngi jugee ci sala wastala mooy lan mooy bi maana lazima maanaam mooy takkoo takkoo mooy ne euh, ñaa mooy mbir mi dafa lasima comme bu ñu naan lazim mooy xam ne ngay takkoo moom maanaam doo ko bàyyi loolu moom mooy ne ndax foofu la salaatu jugee kon bu ñu xoolee maanaam boobu tam dinañ gis ne kii nekk ci julli day takkook borom bi subhaanahu wa ta'ala du takkali ak moom maanaam daa iman moment boobu day takkook borom bi subhaanahu wa eh, day nekk ak borom subhaanahu wa te day nekk ci lu baax te du takkali ko ak moom loolu moom moo tax muy expliquer kon ki nga xamante ne li tax kii julli di mën a génn ci problème yi maanaam yi nga xam ne moom lañ jotoon a wax yëpp ci jotaay yi weesu aay yi ñu mujj doon ko leeral doon wax Euh, ak euh, liñ ci jotoon leeral yëpp ci kàttanu borom subhaanahu wa euh, loolu mooy ne kii julli day takkook borom subhaanahu wa parce que te ku takkook borom subhaanahu wa taala seytaane lay daw maanaam dootoo maanaam seytaane dootul amati yow ak pexe dootul mën a amati ak ci yow ak nooteel dootul amati ci ci yow ak kiliftif kon mu daal di foofu beneen maanaa bi nga xamante ne moom la euh, ci asalaatu euh, euh, yeneen wax yu ñu ci wax mooy baat bi ci boppam day day jóge ci maanaam dafa yor maanaawu maanaam asalaat ci boppam ci arab dafa yor maanaa ta'zim mooy màggal maanaam kon da gis ne nit ki le fait que muy màggal borom bi subhaanahu wa kon julli day ndekete loolu moom moo tax ñu tuddee julli julli fekk kon problème yee tamit maanaam lëkkale ko ak loolu dañu koy wax tamit euh, ne ak taqarrubu mooy di sàkkoo jegeñ lu borom subhaanahu wa taala euh, moom moo tax as-salaatu ñu tuddee ko salaat maanaam boobu la ci luxa euh, te loolu mi ngi jóge tamit ci lu ñu tuddee shaatul masliya mooy xar moo xamante ne dañ ko jegeñal taal taal bi dañ koo jegeñal taal bi mooy comme buñ koy miche wi noonu ñu koy jegeñalee taal bi loolu la et kon as-salaat mooy nit ki day sàkku di jegeñ borom subhaanahu wa ta'ala lu tax kiñ jegeñal taal bi maanaam mishwi bi ñu tuddee ko noonu dañ ko jegeñal taal bi parce que julli day lakk lépp loo xamante ne moom mooy euh, nooteel maanaam ak pexe ak seytaane ak bakkan bu nekk ci nit ki maanaam julli daf koy dajji da koy da koy lakk da koy yàq euh, wax nañ tamit ne baatu as julli mi ngi jugee euh, ci as-salawaani as-salawaani mooy euh, maanaam euh, mbooloo la ci salwu salwu mooy benn mooy mooy wàll sirit gi nga xam ne moom mooy takkook yaxu yamar kiic mooy kon ñaari wàll yi ñoom ñoo tudd loolu yamar kiic yaxu yamar kiic nag mooy li nga xamante ne ci doomu aadama Euh, mooy bu daan day am génn fi génn gi di tàmbalee sax lool la foofu la lool mooy yaxu yamar ki ci digg ginnaaw gi fi nga xam ne foofu la mbir yëpp jeexe moom lañ tuddee ajab ajabu zanab euh, ci arab euh, loolu bu ñu xoolee ci la ci la cosaanu nit ame ci lañ ko amale pour mu bind ko comme bi borom subhanahu wallahu ambatakum minal ardi nabata borom subhanahu wa ta'ala saxal ci suuf si ak sax maanaam nit ki. nit borom moom moom Adama alayhi salaatu wa bi ko borom subhaanahu wa bind ci suuf si la ko bindee mais daf koo saxal ci suuf si et que saxal boobu colonne vertébrale maanaam partie boobu moo d'ailleurs mooy tax nit ñi taxaw sax gis nga yox yamat ci nit bu ko ko ñàkkee du mën a taxaw du mën a dox du mën a daw du du toog xattaa ba toog du ko mën maanaam li nit mën a nekk ku taxaw mooy yox yamat ci te moom mooy cosaanu nit ki d'ailleurs yowmal qiyaamati bu ñu nit ñi di dekkiwaat taw boobu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne dana taw 40 ans yu tegaloo ñeenti fukki at yu tegaloo ci yaxu yamar kiij bi nee na ci lañuy ñuy dekkee maanaam à de parce que loolu du dee loolu moom moo tax euh, ci juróom-ñett yi nga xam ne du dee loolu yaxu yamar kiij googu da bokk samaniyatun euh, hukmul baqa'i ta'muha voilà dafa am juróom euh, yoo xamante ne ñoom àtte sax def leen a matale voilà mais su dul rek euh, mooy lan mooy al arsh humul arsh wal kursiyyu naarun wa jannatun ma euh, ma wal kursiyyu wal lawh wal qalam voilà mooy safar kii ruux arsh wal kursiyyu euh, ah, ah, ah, arsh ak kursiyyu naarun safara wa jannatun aljana Euh, ma al ajab bi al ajab al ajab mooy ajabu euh, zanab euh, ak lawxu aduwa bi ak al xalamul mahfuz samaaniyatan soxla baaqina fi hayyizil adam wal arsh wal kursi naarun wa jannatun ma al ajab fàtte naa juróom-ñetteel bi fàtte naa juróom juróom juróom-ñetteel bi na dinaa ko fàtte mais euh, juróom-ñett yooyu moom euh, du ñu dee te ajabu zanab maanaam ci la bokk yooyu moom boobu noonu ci la bokk euh, léegi kon li nga xamante ne moom lañu foofu nag le fait que mu mën a tàmbalee maanaam baatu salaatu julli nekk loolu loolu beneen maanaa da ci nekk mooy ne cosaanu nekk-nekk bi cosaanu nit ki ni mu mën a bi yeggee ci yàlla ak jokk jokkoom ci borom subhaanahu wa ta'ala ci julli lay tàmbale maanaam nit ku dul bi ne ak salaatu ci boppam moom mooy kenewu diine xadis sayyidina Jaabir radiyallahu anhu al ahdu alladhi baynana wa baynal euh, shirki wal kufri as-salaat li dox suñu diggante ak bokkaale ak nekk yéeféer mooy julli maanaam kon julli mooy nga xamante ne loolu bokk na sax ci li tax ne innal insaana kon fële ay xadis boobu euh, day dëgëral ne que xadis mi ngi ci mustad imam ahmad rahimahullah ngi ci sunan yi mi ngi xattaa ci saxiix imam muslim rahimahullah euh, rahmatullah alayhim euh, xadis boobu day dëgëral ne kon innal insaana fële ñu doon wax yéefir bi la ñuy wax et que al musallina mooy jullit ñi dinañ ci ñëwaat léegi dinañ ci ñëwaat incha allahu taala kon loolu tamit beneen maanaa la boo xamante ne julli daf koo euh, daf koo amee mooy ne mooy cosaanu lépp et euh, beneen bi ci des mooy ne arab yi daan nañ jëfandikoo baatu almusalli bi maanaa euh, bi tekki mooy ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy ne ñoom dañoo jëloon xar fas ah, rawante rawante fas arab yi dañoo jëloon euh, fukk yi nga xamante ne donte ñett maanaam xam nga pëjum moom ñett ci ne mais amoon na fukk yi jiitu dafa amoon lu ñu leen tuddee woon ki njëkk ci moom la ñu tuddee woon kon al musalli al al mujalli dañ koy tamit al mubarris mooy ki nga xam ne moom moo njëkk a feeñ al mujalli euh, ñaareel bi la ñu tuddee woon al musalli muy ki ki ki ñëw ci ñaareel bi parce que lu tax parce que day topp d'ailleurs boo ko xoolee ak maana salawaan yi mooy. Euh, ñaari maanaam geenu fas yi maanaam kii ñëw ñaare deuxième da ngay gis bopp bi day nekk ci ndiggal euh, ñaareel bi maanaam moo tax kon ñu di ko almusalli euh, ñetteel bi ñu ko tudda almusalli maanaam bi siin voilà almusalli ñeenteel bi moom la ñu woon ak taal yi mooy ki ci topp ki topp ci ci ñetti ñu njëkk ñi juróomeel bi moom la ñu tuddee woon al murtaax juróom-benneel bi ñu tuddee ko al aatif euh, juróom bi ñu tuddee ko al xasayu juróom-ñetteel bi ñu tuddee ko al muammal juróom-ñeenteel bi euh, ñu tuddee ko al latimu fukkeel bi ñu tuddee ko as sukaytu maanaam ñoom noonu lañ daan def euh, kon lu tax ñuy al musalli ñu ne parce que dañu se maanaam parce que borom subhaanahu wa ta'ala moo teg julli mu nekk deuxième pilier maanaam ñaareelu ponk l'islam et que euh, waxoon nañu ne ci bu jugee ci salaa maanaam lii li li li ñuy takkoo parce que julli dañoo takkoo moom dinañ ci ñëw incha allah mooy jaamu yàlla bi borom subhanahu wa ta'ala gën a bëgg te mooy bi ñu gën a takkoo et dañ koy def juróomi yoon par bés amul beneen jaamu yàlla boo xam ne imposé nañ ko juróomi yoon par bés amul ba pare day takkoog nit ki daa iman maanaam nit ki mu dund mu di maanaam maanaam maa daama mi ngi dund ànd ak xelam daf koy def mu tëdd muy mu lépp da koy def te du ko du takkali koog moom kon loolu kooku ci ko ci takkoo kooku mais euh, le fait que ñu tuddee ko deuxième maanaam musalli ñaareel mooy euh, kon maanaam as-salaat bi jógee ci ñaareel boobu kon euh, mooy ne alquran suy tudd moom lay jëkk tudd su ko njëkkutu tudd comme par exemple fi mu naan allazina yu'minuna bil ghaybi daf ni wa yuqimuna salaata bi muy tudd ci sootul baqara daf ni ñi nga xam ne dañoo gëm ci kumpa dañoo gëm kumpa ba pare mu ne wa yuqimuna salaata dañuy taxawal julli ci beneen aaya bi euh, mu ne wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu diina hunafa lu mu ci teg wa yuqimuna salaata wala boog wa yuqimu salaata euh, kon à chaque fois borom subhanahu wa ta'ala di wax. ne digaluñ mu ne digaluñ lu dul gëm yàlla maanaam ñu jaamu yàlla sellalal ko ci mbooleem jëfi mooy gëm yàlla incarné baatu laa ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais après la nañ taxaw jël bi sallallahu alayhi wasallam ne hadith sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu nekk saxeexe mu ne buniyal dañ ko tabax ci juróomi ponk bi mu ñëw bu njëkk mooy shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ñaareel bi mooy salaat mooy taxawal jël kon Euh, julli moom mooy deuxième li ëpp mooy li gën a rëy euh, loolu nag ci loolu la ñuy dellu si insha allah taala ci jotaay bii di ñëw ngir gën koo yaatal ngir gën cee dugg ngir gën koo allah ak njàngat yi nga xam ne moom la ñuy jëlee suñu bi ñu am foofu wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون